farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaabi saani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il. wa anna kathara siyaahihim ghadaa fi nnaari min tasawwufin tawallada ba léegi mu ngi lay wax ni ngay faje tasaw taswiif waaw. mooy naan saw fa dinaa xelséef naa def li la boroom bi teg na la defal nga naan dinaa dinaa comme ni julliñ naa féq nga bi di wax naan day toog bu di xool horizon bi waaw boo ko nee julli waay des na waay tàkkusaan bi ngeen dawul day xaara xaar ba daanaka ba jant bay dugg mu gaaw di parax rax julli yoo xamante ne nii di da koy nee na da koy day cof comme ni ganaar gi boo gisee muy for di cof li li muy li muy lekk ci suuf di sëgg ka siggi noonu lay def du tudd yàlla lu lu mu ne loolu mooy julli naafiq waaw ndax lan moo ba julli jotee mu ngi fi di seetaanam télé amaana wala nekk ci ay mbiram nekk di wax na bu ñu wax non heure bi des na julli jot doon timis wi kii wagul di xaar ba mu ne lii rek pirip mu gaaw tëb waaw koo taswif la nekk li nga war a def nga ñëw di ko yéexe di ko yéexe di ko yéexe loolu feebar la waaw léegi nag moom la doon li koy faje am na ñu ci gisoon bii weesu mu ne wa anna aksara ta nit ki na xam pour faj lii taswif ak yëgadi waaye ak lan ak di nuur ci bàkkaar mu neen bokk na ci ni mu koy faje na xam ne wa anna akthara siyaahihim xadaa gis nga ñuy dugg safara fi naari ca biir safara ëllëg li li waral li ëpp li waral seen yuuxu ya ëllëg biir safara xam nga ci lan la jóge min tasawufin tawallada waaw mooy mu ngi tukkee daldi juddoo ci tasawuf mooy tasawuf nag bokkul ak tasawuf voilà bu dee sama prononciation baax na tasawufin bii mooy siin nga la siin gu wow alors que tasawuf saad la voilà tasawuf mooy liy sellal jëf moom lañuy ñuy waxtaane waaw mais tasawuf mooy ci taswif voilà mu ne li ëpp seen yuuxu yee ci taswif di di niig niig lu niig niig la mu lool la di la nga war a def doo ko def léegi nga neen xaaral xaaral ba nag jamono yi def ko weesu ah. dem Makka sa waaye Arafat kii nga naan noonu nañu xaar dee nañu xam naa moo même boo yiwee ki xaar fa tëdd rek départ yeewu sa waaye suba ci bésu tabaski yi à huit mu leer na la yow aj si woon nga fu nekk nga jaaroon fa yëgale ne da ngay aj si lu ne nga ñëw ba fii Arafat defoo ko mooy sa aj gi yow yàqu na te danga koy continuer par force ta di ko réparer par force te boo demee liñ lay tere yëpp liñ la doon tere yëpp dañ la koy tere ba kere nga koy réparer yaa ko tey xoolal kooku li mu def rek ndax lan saw fa noo xaar leen xaar leen waaw mu ne nag waa safara li ëpp seeni yuuxu ña fay dugg ëllëg ci fii la jóge ci tasawuf ca la juddoo mu ne leneen loo xam ne dina la jariñ diñ ko mën a faje feebar yii ma la wax mu ne lam tadri hal tabqa ila gadin wala taqdiru dhaka al-yawmi fihi fajala mu ne lam tadri yow camsi mais lan moo tax nga nekk fi la nga war a def nga naan dinaa ko dinaa ko dinaa ko yow est ce que xam nga yow lam tadri xamoo hal tabqa ila gadi est ce que di borom bi dina la fi bàyyi ba ëllëg mais dara leeru la ci waaw ndax yow suba dina la fekk ma ndax ngoon wala daa deux secondes est-ce dina la fekk daraa la ci leeral yow xamoo est-ce que diñ fi des ba suba takk taqdir te kan moo la ne te doo man za gis nga jëf ja nga waroon a jëf tey ah jëf ji nga xamante ne moom nga waroon a jëf est-ce que foog nga ne diñ ko man kal yow mi comme niñ ko mën tey jëf joojee yaakaar nga ne diñ ko man bu ëllëgee hein est-ce que ëllëg kan moo la garantie na yow ëllëg dina la fekk ba ngay man li nga xam ne man nga ko tey tey moom xam nga ne léegi boo jógee def ko nga naan damay est-ce que kan moo la wax da ngay kan moo la assuré na di nga fi xaar ba boobu hein te yow manoo li nga man tey nii manoo ko ëllëg parce que ëllëg xamoo la lay ñëw fii xamoo ko kon nag faa jalaa gaawal njëkkanteel gaaw def lu baax boo ko waree def li nga war a def tey bu ko yóbbu naan suba maadaama borom bi may na loo ko defee def ko suba suba yàlla yi du jeex te li nga man jëf ji nga man tey kan moo la ne suba yow dina la fi fekk ak di nga ko man même bu la fi fekkee est-ce que la nga manoon ndax bari na ñoo xam ne am na yoo xam ne borom bi jàppana loolu na leen ko waaw waaw moo tax nit ku muus noonu ngay def boo tàmbalee benn mbir li yonent bi alayhi salaam doon wax rek tawakkal wa tawakkal ala allah waaw wala ta'jaz gis nga moo tàmbalee benn mbir lenn la def ci li nga xam ne moom moom la laaj ki nga ngay jàng université danga nekk di ut bac wala terminal wala da ngay liggéey mécanicien wala ay orange ngay jaay sa pousse-pousse ngay yor ah yow benn garde frontière nga lépp loo ci def def ko wàkkeerul ci yàlla te def ko ni mu gën a li mu laaj nga def ko wala ta'jaz waaw te nag bul yokkat waaw lépp lu mu laaj bu fi nekk naan ñoom diw noo ñoom pour ñoom la du pour ñu déedéet waaw waaw kon nag affaire baa ngoog li nga man tey kan moo la ne man nga ko suba suba man naa jot yow la nga manoon démb doo ko man yitte yu bari ñëw am na ñu bari dañ doon wax naan bu ma kiiwee dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii mais suba ñëw yeneen i yitte ñëw talatuñu ko sax waaw talatuñu ko moo tax li nga war a def tey man duma fi nekk am possibilité man a enregistrer yi ma man naan bon naa bàyyi bon j'aurai du mais man naa kii suba man ñan maa ñibbi wala dem fa ma dem wala am leneen lu xew man ma am yeneen yoo xam ne fekk na ma fi mais loolu damaa amatul jotam <laughs> voilà kon yow ba léegi ne looy def kon nag affaire baa ngi noonu le mu ne kon gaawal de kan moo la ne lam xamoo ndax yow ndax di nga des ba suba est-ce tamit xamoo ndax est-ce que di nga man li nga man kal yow mi comme tey daa jëf joo jëleef eh, di est-ce ko man ëllëg fan jalaa kon gaawal waaw léegi nag sëriñ bi radiyallahu di wax beneen ci feebaru biir yoo yële caay-caay yoo yële te nga xamante ne yu garaaw la léegi nag lii mooy dix bi hein voilà ndax fële taswif moo doon quinze ghafla moo doon seize moo doon dix voilà mu léegi nag dix-huitième bi ngi mu ne fa tarku kasbin liddi'a tawakku liddi'a tawakkuli ma'alati faati fi'lu ghumrin in jali mu ne fa tarku kasbin beneen feebar a ngi bu garaw mooy bàyyi di fàggu fàggu bu dagan guy tax nga mën a dund dundal ña nga war a dundal bàyyi yow doo def dara toog croiser les bras toog di xëy rek di nelaw ba heure bu la neex yeewu nekk ci say téere bu dee boroomi téere la wala nekk ci say yitte doo def tus luy tax nga mën a dund teg ko fan lit di an it tawakkuli di wootewu nag naan dangaa wàkkirlu ci yàlla te yemoo ci loolu ah mais maalti faatif maalti faatin di gestu nit ñi di xool ku la dundal waaw di yaakaar sa dund nee nga bàyyi nga doo liggéey doo fàggu dara nee nga dangaa wàkkirlu waaye yaa ngi gestu nit ñi ndax ndax dina am ñu la jox nga loo dunde waaw bu dee sa mbokk mu nekk Europe nga koy woow ak yooyu wala di ko diis say soxla te nga mënoon a liggéey wala bu dee sa grand frère bu nekk fii ci dëkk bi di liggéey nga koy diis say soxla moom it mu nekk ku baax ku kii dina jox waaw xoolu ci leneen nga ne yow da ngay wàkkirlu ba pare ja ndax waajooj day jàpp ne fii mu ne même ñiy liggéey moo leen gën waaw waaw bàyyi yow di di fàggu loo xamante ni moom ngay dunde di wootewu de dangaa wàkkirlu ci yàlla ba pare di geestu mbindeef yi ngir ñu defal la la nga tax la nga liggéeyut mu ne lool fi'lu xumrin jëfu aji dof la in yi bu dee ne feeñ na bu dee ne loolee la def waaw mu ne waalam bi ann alkasba laa yunaafi tawakkulan laa taku daa itlaafi <laughs> mu ne waalam xamal ne bi ann alkasba fàggu fàggu gu lew laa yunaafi mais daa dàqantaloowul ah bi joowul ak opposé ak tawakkulan ak wàkkiirlu ci yàlla kon nag laa taku bul nekk mukk daa itlaafi koo xam ne dangay neenal li nga xam ne mooy ak ak fàggu dara ngir sa bopp ngir ñi nga war a dundal waaw mu ngi noonu kon nag affaire baa ngi noonu waaw mu ne xasbuka min tawakkulin an la tara mujriya rizqika siwa rabbil wara mu ne xasbuka doy na la dangaa bëgg xam luy wàkkeeru hmm? loo ci man di doon alhamdulillah ke yow fàggu dara di wàkkeerlu wala sax nga ne da toog di wàkkeerlu mais à condition parce que toog di wàkkiirlu di geestu ñeneen ñi loolu moom moom duñ ko nangu moo tax al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi ngi mooy moo jiite ngiiru hanbal yi gaa yi dañu rahmatullahi alayhi daan benn waaye bu ñëw doon ko tàggu ne day aji mais du yóbbu zaat du yóbbu yóbbal mu ne ko ah yóbbu yóbbal mu ne ko waaw mais mu ne ko mais nooy def mu ne ko nit ñi lay àndal waa ci convoi nit ñi lay àndal mu ne ko déedéet bu dee da ngay wàkkeelu yow bul yóbbu yóbbal da ànd yow kese parce que boo àndee nit ñi ñoom ñoo lay dundal <laughs> waa ji xam ne loolu manu ko voilà loolu la mooy di woote woo pare di dimbóoyu nit ñi loolu kenn du ko nangu wallahu ta'ala a'lam